farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fii albaab thaani fii faslun fii tafsiili ba'di dawaa'i ba'di dawaa'i wa ba'di radaa'il hasbuka min tawakkulin an laa tara mujriya rizqika siwa rabbil wara mu ne hasbuka doy na la mu ngi doon wax ci beneen boo xam ne problème u biir la waaw feebaru biir la mooy ne yow da ngay wàkkeerlu ba pare di wëlbatiku ci yàlla ne doo lëgëy bàyyi fàggu bàyyi lëgëy doo def dara toog ba pare di gestu nit ñi ngir ñu yoral la sa dund ak di la solaka la leel waaw loolee problème la waaw am na lum la ci waxoon mu ne nag loo ci man di def xas hasbuka na la doy këne min tawakkulin ci wàkkiirlu kaay ma wax la dëgg dëgg luy wàkkiirlu mooy lii an laa taraa nga bañ a gis mujriya rizqika ki nga xam ne mooy dawal sa wërsëg ba indi ko ci yow siwaa rabbul waraa waaw kudut borom bi tabaaraka wa taala borom bindeef yi moom kese ka ngay liggéey doo jàpp ne sabab yi ngay def a tax nga am de waaye bu dee na ngay wàkkiirlu ta doo séntuwoo kenn xooloo gestuwoo kenn nga xam ne la lay dikkal loolu rabbul waraa moo koy dawal indi ko ba ci yow waaw may dem di xëy amum xëy di def lu di dem ci géej gi di nappi di ci jël samay oto di ko réparer la ma cay am bu foog ne bu ma foog ne fàngu ga may def efoor ya def a tax déedéet rabbul waraa borom bindee fi moo may wërsëgal jaare ko ca métier ma may def ak la may fàggu loolu mooy wàcceelu waaw ku mel noonu moom même da ngay gis muy xëy gaa jàpp ne sawaay ak a gëm liggéey waaw dafa ko gëm parce que jàpp na xam na ne borom bi moo digle jàpp ci sabab bi comme ni ko sëriñ bi leerale nii waaye xam na ne ma sama liggéey bii du moo ma tax am li ma am de yàlla moo ma ko defal waaw du samay effort bopp ku mel noonu nag moo tax diineem képp ku nar a marchand de diineem parce que liggéey bi muy def nga naan ko doo fi jullee te mag la feneen foog waxtu yi day weesu du fi kook danaan la sawaay jëlal sa liggéey banaa day démissionner waxoon naa la nag ñi xamul naan kii dafa repp kii dafa dof na dem ba ñibbi julli yëpp ma ne la loolu amul ci lislaam voilà ku mel nii moom day xam ne parce que moom mais patron bi lu na ne moom man man <laughs> sawaay di nekk ci moom moo tax may am li ma am mais yàlla moo ma man dañ maa damaa xam ne mooy sunnaa yonent bare sax sax ma koy def di fàggu ji mais la ma fay am du samay effort du effort patron bi borom bi moo ko fay jaarale bu ko neexoon mu nërmeel al entreprise bi ma ñaata entreprise ñoo ay nit ñoo xam ne ñu ngi liggéey ba léegi mais ñaata arriéré de salaire lañ am kenn fayu leen ay ñam na ñoo xam ne ëpp na 6 mois dañuy xëy te amuñu salaire ba léegi. imagineel comme bu neexoon bu doon nekkoon liggéey bi kese tax mu am lan moo mooy du mu ngi xëy non di def li mu war a def tout le temps weer wu nekk ñaata weer a ngi fayeekul te pourtant def na la tax mu war am salaire. mais amul salaire parce que borom bi dawal salaire yi di dawal li nga xamante ne mooy wërsëg yi moo def ne wërsëgam agseegul waaye loolu dédommagé wul patron bi nga xam ne bu dee c'est un patron voyou un patron boo xam ne ab woyu la jël affaire yi daal di tëdd ci alal ji di gëmloo salarié yi na ba léegi gars yi ñu war a fay entreprise yu mag yi fayuñu loolu teggilu ko benn de benn du ko dédommagé du tee ñu topp ko ba ni nga xam ne noonu lay fay alalu nit ñi waaye lool pour wax la ne bu doon ne ku liggéey rek di nga am kon waajoo jële war woon am euh, arriéré de salaire te kat mën naa am arriéré de salaire jekki ñu ne waa ji il a mis la clé sous la porte voilà mooy entreprise bi far na sax jaare fa naax saay tëj na gars yi amatuñ luñ leen faye bu dul nguur goo xam ne yooyu moom moo chargé wu ne bu yooyu amee ay fayit moom mooy jël en charge salaire yeeg yooyu kooku moom mooy ñooñu tàkk nañu léegi nag bu doxoon ya imaginer kooku nekkoon ci mooy yàlla mooy doonu loon julli àjjuma doonu loon julli benn waxtu parce que nee na liggéeyam bi xoolal di ko ci dal lan day mujje xam nga ne kooku xam xasira xusraana mubiina kooku kuttus gu leer naññ waaye comme que deewagul na gaaw tuubi te génn ci lool te mu ëllëgee bu benn liggéey tax muy yàgg di ñàkkal solo li nga xamante ne moom la borom bi farataal ci kawam waa kon nag mu ngi noonu lool mooy wàkkeerlu léegi nag mu lay wax wala fadalul jamcu li haadayni maa wa in ataa fiihi xilaafun sumica li annahu rabata bil asbaabi afcalahu daban cala alsawaabi wa jacala al asbaaba xiina xaasalat abwaaba ficalihi bi ixkaamin sabat mu ne nag léegi nag mu lay ñëw di la waxal waa ñaar yi bu gën nit koo xam ne day wàkkeerlu am na boo xam ne moom dàq na ko teg ko fële boobu moom ñépp a d'accord ne bii moom daa baaxul sax du tout ne damay wàkkeerlu ci yàlla du ma du ma fàggu dara du ma liggéey waaye di gestu mbindeef yi sa yaay wala sa baay wala say xarit wala say am am di jàmme wala ñeneen wala say rakk wala yooyu wala say mag ngir ñu dundal la loolu moom ñépp a xam ne lii baaxut voilà loolu jëfi dof waa ju dof la umrun du karaa kuy nelaw voilà <laughs> kooku yeewul léegi nag mu des beneen façon wàkkirlu bi mooy ki nga xam ne jàpp na ne man de toute façon lépp lu ma am ci wërsëg yàllaa ma koy xanaa du yàllaa ne inna allaha huwa razzaqu dhul quwwatil matin ñu ne eskay moo ko wax ca zaariyaat waaw borom bi mooy aji wërsëg borom kàttan gu dëgër gi kon nag man dama fee nekkul di sonal sama bopp naan damay fàggu yooyu man damay nekk rek ci jaamu yàlla sama wërsëg gi ma war a am de toute façon bi bind ko pare nag du gestu kenn tamit gestu kenn di ko wax mais xaalam du wane lu tax gaa yi yéen a koy sarax ba pare yéen di dem di ko dox loolu façon façon gestu gestu la ah voilà du rek di wax ak salaam nañ mais bu dee ne yow saa yi nga wane fi ak walla kaana wan ñépp àddina bi yëpp kën ne yow temps yi li nga yow ay kii yow ni nga def mooy da ngaa toog rek di jaamu yàlla ma ne loolu yaa kuy gestoo yem waaw. mooy koo xam ne moom moom loolu la gëm waaw day wàkkeelu ci borom bi mais xaalam du fexe kenn sax xam ne kii soupçonné waa ji lëgëyul wala kiiwul mais mu continuer ci noonu di dund ku ko gis foog ne waa ji am na dara wala mu ngi ci dara ndekete yoo deful dara mu ngi wàkkeelu ci boromam xalaatul kenn geestuwul ci kenn léegi loolu ak ki nga xam ne moom dane man lenn la ci borom bi lay wàkkeelu voilà waaye nag sabab yi nga xam ne moom la teg ne ku bëgg lii jaar leen ci mooy li gaa yi di woo ay loi naturelle ak loolu naturel borom bee ko fi def am na ku ko fi def voilà des lois naturelles mais am na borom bu ko fi def pas ko ate yi waxe que c'est la nature la dame nature moo ko fi def xaw qawlu kufrin wa juhud waxu kéefër aku féttërloo ko waa ji ne man xam naa loolu te gis naa ne alquran lu bari danaan ku def lii ay def leen lii def leen lii def leen lii waaw udxulul jannata bima kuntum ta'malun dugg leen àjjana ci sababu la taxoon ngeen doon jëf ak yonent bi saa saa sunnaam nim ci feese ci yooyu ma ne kon man xam naa ne sama xol yàllaa may sëggal mais nag dinaa am ci lu ma jàpp ndax topp sunnaay yonent bi alayhi salaam topp njàngaleem borom bi tabaaraka wa di am lu ma fàggu même bu dee gëm naa am naa yaqiin que ne du liggéey ba ma tax ba may def moo tax may am li may am daa def ne borom bi dada sabablu leen may sabablu ba may sabablu foofee mu indi fa sama wërsëg ku xamul ci biti nii am bëti biti kese jàpp ne la may liggéey tax alors ko du lu may liggéey ki fas lool jàpp lool ak kële kan moo gën loolu la boroom xam-xam yi wute léegi nag sëriñ bi nag wax la nag moom baa ñu tranché affaire bi wax la li gë waaw ki nga xam ne moo gën moom moom la lay jëkk a wax waaw même bu dee ne wuute am na ci moom la naan wal afdalu ki gën ci ñaar yi nga fi wax nii aljamu mooy dajale mooy waa ji dajale li hadayni mooy diggante lan wàkkeerlu ci borom bi tabaaraka wa ak di jàpp ci sabab yi di sabab maan boole leen wa in at wa in ata fii xilaafun sumia même bu dee ne dikk na ci masala bi ab wuute ci diggante boroom xam-xam yi sumia boo xam ne déggees nañ ko parce que daa am ci ñoo xam ne dañ ne wàkkiirlu kese te doo geestu kenn comme exemple bi ñu la joxoon misaal bi ñu la joxoon kooku moo gën am ñu ne non non ki nga mujjee wax misaal bi nga mujjee jox wax waa ji nga xam ne day wàkkiirlu waaye nag di jàpp ci sabab bi kookoo gën loolu ay wute la waaye waaye nag sëriñ bi da am ñeneen ñu ne li gën mooy dañu bi mooy ah mooy dajale mbir waaw mooy ki dajale mooy deuxième bi waaw mooy ki dajale. wàkkeerlu ak jàpp ci sabab yi moom moo gën ki nga xam ne moom wàkkeerlu kese nee na lay def te du gestu mbindeef yi mu ne la ko wala afdalu ki gën nag aljamu mooy ki dajale yi haadayni ñaar yii di di wàkkeerlu xolam ci boroomam wërsëgam yaakaaru ko ci kenn ji boroomam waaye dina jàpp ci sabab yi wa in ata même bu dee dikk na fii xilaafun ab wute sumia bu ñu dégg la ñeen ñi dañ ne wàkkeerlu bee gën ñii ne kii wa gën mais dane ki dajalee ñaar yi moo gën lu tax mu ne li annahu rabata bil asbaabi afaalahu dabana ala sawaabi mu ne ndax borom bi tabaaraka wa taala de rabata dafa yeew takk ah, bil asbaabi ci ci sabab yi afaalahu ay jëfam borom bi ci xikmaam ci àtteem ci dogalam bu jiitu la def ne yu bari dafa def ne sabab yi bu amee da ciy def yenn yi loolu mooy ëpp waaw mooy comme li ñu naan loi naturelle yi bu ma jëlee sama marmite def ci ndox teg ko ci taal bu matee cent degré day bax loolu boroom daa def sababu bax ga mooy bax ga mu def ko ci boo tàngalee ba mu àgg foofu ne loolu la dëppaale waaye léeg-léeg boroom bi dindi loolu waaw safara day lakke mu ñu sànni ci Seydina Ibrahim alayhi salaatu wa salaam suñu boroom dindi sag lakk ga ne ko yaa naaru kuuni bardan wa salaaman